waa Quraysh ak génn gi ñu génn Makka ginnaaw bi leen Abu Sufyaan ibn Harbin mi jiite woon seen caravane bi nga xam ne moo newoon en danger daldi leen alerté euh, ñu ngi woon ci côté yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jëkk nañu daldi gis génn gi mu génn naka la génne moom sallallahu alayhi wa agsi woon nañu nag fi nga xam ne ci la jege si Badrin waaye agsi liwul woon complètement mais ci yoon wi bi mu àggee bërëb boobu mu àggoon daldi fay bàyyi saxaabaa mi radiyallahu taala anhum wa ardaahum daldi war moom aleyhi salaatu wassalaam ànd ak seyiduna abu bakrin ibn abi quxaafa radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ba daje woon ak góor góogale ne ko boo ñu waxul yow ki nga doon yéen ñaar ki ngeen fu ngeen jóge duma leen net duma leen wax li ngeen may laaj yaa nii qurayshan wa muhammadan wa asxaaba keneen luñ la wax dara boo ma tontuwul bu ngeen ma tontuwul wax ma fan ngeen jóge yéen ñi du man maa leen di wax eh, fan la Quraysh ak position Muhammad alayhi salaatu wassalaam te moom xamul ne woon ne moom la gisoon nañ li doxoon diggante li xewoon foofu ba ñu ngi woon ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ginnaaw gi ñu ngi woon ci riwaaya imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ginnaaw loolu dafa yónni sayyidina Ali ibn Abi Taalibin bi ngoon gi jotee waaye ak az-Zubayr ibn al-Awwam ak Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala an saxaabati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama ah ci jotaay bii weesu nag bi awnillahi wa minnati defoon nañu li nga xam ne mooy taxriiju xadiis bii nga xam ne moom lañu war a gis muy xadiis boo xamante ne nii imaam ibn isxaaq moo ko soloo woon <coughs> waxoon nañ la ne imaam ibn isxaaq xadiis bi mu ngi ko jële woon euh, ci Yazid ibn Ruumaan moom la wax moom imaam ibn isxaaq ginnaaw bi mu waxee lool mu ne kama xaddasani Yazid ibn mu ne comme ni nga xamante ni nii noonu la ma nettalee lii ñuy bëgg a nettali sama sëriñ di Yazid ibn Ruman an Urwata ibn Zubayr mu daldi koy jële ci sayyidina Urwa li doomi az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu ardaahuma eh, léegi bon taxrij bi gisoon nañ ne jëloon nañu lu lu gudd ci jataay bi bii ñu génn mooy ci fin bi noonu ci lañu newoon ci taxriju xadis bi gis nañ ñi ko solo muy xadis boo xam ne bu wér la da ko mel ni imaam muslim comme niñ la ko waxoon moom daal dina ciy solo benn wàll léegi nag ñu ne woon tey dañuy dañuy dugg ci xadiis boobu xool moom alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne ni ci la yónni e, saxaabaam yooyu radiyallahu ta'ala anhum teñ tudd leen léegi ana lan moo fa xew imaam ibn isxaaq kon ginnaaw bi mu waxee loolu comme ni nga xam ne la ma nettalee yazid ibn ruumaan ak urwat ibn zubayr mu ne fa asaabu raawiyatan li qurayshin fiha aslam gulaamu banil xajjaaji wa arid abu yasaar mu ne moom imaam ibn Isxaaq rahmatullah alayhi ci xadis boobu wax nañ la ne bu dee xadisam moom mursalun saxiix la waaye bu wér la boo boolee yoon yi ak ni ñëw loolu lépp waxoon nañu bi bi mu yónnee ñett ñooñu eh, ñoom dañoo dem daldi jàpp ay booy yoo xamante ne yu yoroon ay géléem yoo xam ne ci lañ doon utale ndox dem utali woon ndox armée Qurayshin bi ndax armée yi loolu la mooy dañuy soxla ravitaillement eh? te nag ñi leen di liggéeyal noonu xale yooyu booy yi di jaam yi surtout jamono jooju mooy dañuy fexe anticiper bëgg bëggu armée bi ndax seeni sanga leen di wax dem leen ngeen gaaw uti ndox balaa li ñu yor a jeex ci mission boobu nag ci la benn mbooloo ci booyu Quraysh yi demoon ngir utal seen mbokk seen sang yi ndox imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley mu ne ñooñu noonu benn booy la boo xam ne aslam lu ten la kenn ki tuddoon di xulaamu banil xajjaaj di booy booy mooy euh, kuy liggéey alaate voilà comme une vie de boy ak mooy boy boo xam ne day liggéeyalaati voilà mais temps yi nag ñoom ay jaam lañ doon doon mooy euh, ñoom ay jaam lañ doon doon jamono yi léegi kon aslam kooku ci la ñaari boy lañ jàpp am na nag beneen yeneen riwaay yu ne ñett lañ woon kenn ki rëcc waaye riwaay yii dana ne kenn la ñaar lañ woon mu ne kon ñooñ ñu jàpp fiihaa bokk na ci ñooñu doon utali Quraysh ndox aslam di booyu banil Hajjaaj mu ne wa Arid Abu Yasaar beneen booy buñ naan Arid di Abu Yasaar lañ ko doon dàkkantele moom kan moo ko moomoon mu ne xulaamu banil Aas ibn Sa'id di eh, booyu waa al-Aas bani al ibn Sa'id ñoom ñépp ci Quraysh lañ bokkoon biñ leen jàppee ñoom ñaar nag lan la lan moo xew mu ne fa ataw bihima fa sa'aluhuma Seydina Ali ibn Abi Taalib az-Zubayr ibn al-Awwam ak Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anil jami' daldi leen ëndil booy yooyu bi ñu ëndi booy yi fasaluhuma ñu commencé nag di leen questionner di leen enquête ngir laaj leen yéen ana fan ngeen jóge waaye bi ñu ñëwee ñoom dellu si ndax dañ ne falam maa am saa ci ngoon gi la woon ndax tamit il fallait prendre les précautions moo tax Quraysh tamit ngoon gi la yónni seen boy yi bu ko defee moo gën a mucc bëccëgu ndar kam ñoom nag biñ indee Arid moomu ak Aslam di booy yooyu doon nàndal Quraysh di leen utal si ndox ndax seen ravitaillement ci ndox a ngi waaj jeex mu ne biñ leen indee wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'imun yusalli fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom mu ngi taxaw di julli allah allah mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme li mu waxoon wa ju'ilat qurratu ayni fi salaa allahu mu ne liy dalal bëtam buur yàlla mu ngi ko ko defal ci julli moo tax bu ko mbir masoona bett lu day gaaw dem ci julli jamono ji xamoon na ne Quraysh génn nañu waaye teewu ko taxaw yu yusalli mu fekk kon moom bi muy julli nag faqaalaa léegi nag saxaaba yi jàpp ñaari gone yi di leen laaj di leen laaj ne leen fan ngeen jóge faqaalaa nahnu suqaatu quraysh ñoom ñu ne ah ñun nag ñooy ñi nga xamante ne ni ñun de ñun ñooy nàndal waa Quraysh di leen utal ndox ba'athuna ñoom waa Quraysh dañ ñoo yónni nasqihim min ma ngir ñu daldi leen nàndal ci ndox mi xam nga seen réponse leer na fa kariha al qawmu xabarahuma mais nag saxaaba yi radiyallahu bëgguñ woon ñoom dañ ne non non non ndax ñoom espérer wu ñoon bëgguñu woon sax li nga xamante ne nii mooy Quraysh mu nekk Quraysh ndax Quraysh buñ nee Quraysh wax nañ la mooy armée Abu Jahlin bi ñoom bëgguñ woon mu nekk ñoom te tamit gëmuñ woon ni booy yi pour ñoom booy yi dañuy kàcc gis nga ñaari jaam yi dañuy kàcc pour pourtant ñoom laaj nañ leen ñu ne ñu ñun ñooy ñi nga xam ne ñooy nàndal utal ndox Quraysh ñooñu yónni ngeen ñu utal leen ndox mais ñu ne non non non non ça ndax ñoom lan la lan moo taxoon ndax ñoom dañoo yaakaaroon war a jaw an Abi Sufyan ndax dañoo amoon njort am yaakaar bu mat yaakaaroon këne waa mbir mi daal suñu suwee yépp mooy ne boo yii daal gis nga. Abu Sufyan lañ fi nekkal te sax ñun looloo ñu moom lañu looloo la taxoon a génne tamit voilà comme niñ ko gisoon ci xadiisu Seydina Abu Ayyub radiyallahu anhuma yonent bi alayhi salaatu wasalaam daleen ne lamma aqbala ayra comme ni mu ci saxi saxiix yi ak saxi imaam Muslim ak yooyu comme niñ ko gisoon daleen ne nañ génn amaana ñu daal di koy màng waaye loolu nag ci lañ newoon ah fa darabuhuma ñu daal di leen dóor nag fa lamma adlaquhuma biñ leen dóoree nag ba sonal leen ah xaalaa booy wax mais nahnu li abi Sufyan ah, comme comme da ngeen bëgg ñu ne ñun ci Abu Sufyan lañ jóge bon comme ñun ci Abu Sufyan lañ jóge ndax tamit dóor yi metti na fatarakuhuma mooy buñ leen làppee dóor leen ñu ne Abu Sufyan <laughs> ñoom ñu kontaan gëm voilà lii lañ bëgg a dégg ñu bàyyi leen buñ nee ñun waa Quraysh mooy xe Quraysh bi lañu moo ñoom la ñuy ki liggéeyal ñoo ñoom la ñuy ndox ni ñu duma leen duma yu metti ah entre temps mu ne wa rakaa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa sajada sajdatayn thumma sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi ñuy def loolu lépp moom mu ngi julli ñu ngi koy def ci wetam lii lii méthode interrogatoire la bu bu dëgër ndax duma la yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom mu ngi mu ngi julli mu mu julli sujjóot euh, julli ñaari sajada sajdatayni mu daldi julli ñaari ràkk summa sallama ginnaaw bi mu daldi sëlma wa qaala mu ne saxaaba yi radiyallahu in sadaqaakum darabtumuhuma wa in kadabaakum taraktumuhuma ne waaye yéen yéen ñaar ñii ngeen jàpp indi leen di leen duma bi may julli boobu ba léegi yéen buñ la waxee buñ leen ñoom buñ leen dëggoo bu ñu dëggoog yéen ci kàddu ne leen Quraysh lañ jóge ñoom lañuy liggéeyal ñoo ñu yónni darabtumuhuma ngeen duma leen wa in bu buñ leen waxee nag lu dul noonu taraktumuhuma ngeen bàyyi leen mooy ne buñ leen ne Abu Sufyaan kon ko bëgge ngeen bàyyi leen ne sadaqa wallahi innahuma yi gis ni sadaqa ñaari gone yi wax nañ dëgg ñaari booy yi sadaqa wax dëgg te wat naa ko ci yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lañu àndal kon gis nga euh, moo tax l'islam fii ngay gise ne méthode yi nga xam ne moom la ñenn ñuy def yenn pays yi woote ay pays yoo xam ne pourtant ay pays de la liberté de nàngam ak sàngam euh, ay di torturer ndax naan ndax nag la fin justifie les moyens non mooy ne comme que dañoo bëgg c'est pour la sécurité de notre peuple wala de notre patrie on se permet de torturer nit ñi déedéet l'islam xamul loolu de l'islam xamul loolu te jàngalewul loolu moo tax ndax xam nga lu tax mooy ne yow résultat bi nga bëgg dadul dadul baax mooy ne waaye fii mu ne de toute façon lu la neex lu la neex rek la ngay wax comme que moom xam na ne bon man moom bu ma fi waxee dëgg ñu daal di may duma ah mais kon nag man ni may def mooy naa wax liñ bëgg rek moo tax méthode yooyu yonent mi alayhi salaatu wa gis nga li mu wax waaye yéen yéen bu ñii bu ñu waxee dëgg ngeen duma leen te ñu waxee lu dul noonu après yow lu ngeen di def ngeen bàyyi leen xam nga loolu li muy tekki mooy ne boo gisee méthode yooyu ku koy def ay nan lañ koy wax am na yu ñu doon def Guantanamo Jean euh, Bush euh, kii la muur sa kanam gi te say loxo di sotti ndox sa bopp sa sa xar kanam après yow pour nga pour ñu ne pour extraire des informations capitales yoo xamante ni nii gars yi dañ koy bañ a wax mais xanaa loolu da gis ne waa ñi koy def moom lenn rek lay xaar mooy ñu wax ko lu ko neex mooy ne militaire biy def noonu wala pays biy def noonu di torturer gars yi lenn rek moom li mu bëgg gars yi avouer loolu rek kay tax mu bàyyi dumay boo bu duma euh, nga ne noo man moom xaw ma nañ deme ñu ginnaaw duma waat léegi nag il suffit nga tontu li nga xam ne moom lañ bëgg a dégg bu ko defee ñu door laa bàyyi mais loolu sax jariñul dara moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam wax ko ñi ñe leen in ida sadaqakuma darabtumu darabtumuhuma wa ida kadabakuma taraktumuhuma yéen daal ñii bu ñu leen waxee dëgg ngeen duma waaye nag buñ leen waxee lu dul noonu fen leen ngeen daal di leen bàyyi wallahi sadaqa wallahi innahuma la quraish waat naa ko ci yàlla sadaqa wax nañ dëgg wallahi gis nga ñii li quraish quraish lañu àndal ginnaaw bi mu waxee loolu moom alayhi salaatu wassalaam mu ne mu woo leen ñaari booy yooyu ñu léegi ñu bàyyi ngir léegi bàyyi leen nañ ñëw mu ne leen bi ñëwee mu ne leen axbiraani an Quraysh ah yéen ñaari jën yi léegi damaa bëgg ngeen waxal ma ci Quraysh yan information ngeen am ci Quraysh bi nga xamante ne nag ci la leen laaj loolu moom alayhi salaatu wassalaam qaalaa ñu ne ko hum wallahi waraa hadha alkathiib alladhi tara bil udwati alquswa mu ne wal kathiibu al aqanqal mu ne bi nga xamante ne nag ci la leen laaj ne leen axbiraani an quraysh jege leen ñëw leen ñu ñëw mu ne leen wax leen ma ci Quraysh ah ñoom ñu ne wal léegi nag comme que nag rassuré nañu mooy ne suñu wax ji dootuñu dootuñu jural ay mbugal dañuy wax dëgg ñu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hum waa Quraysh ñi ngay laaj di Abu Jahl nag ñi mu àndal wallahi ñu ngi wàcc yàlla waraa hadha al-kasib alladhi tara ñu ngi ci ginnaaw gis nga dun wii dun wii ngay gis dun bu mag bii ngay gis allati tara ci ginnaawam dun wii moo leen moo moo dox seen moo tax mënoo leen a gis genre montagne la bu rëy mais du montagne ab dun moom mu ñu ne ko ñu ngi ci ginnaaw fii wallahi waat nañ ko ci yàlla ah muy mu ne alkasib mooy alaqanqal mooy dun rek mooy loo xam ne benn genre kii bu rëy la mel ni montagne mais du montagne rek du montagne ñu ne ko loolu moo dox seen ñu ngi ci ginnaaw bil udwatil quswa ñu ngi ci mooy mooy jaanibul waadi mooy ci côté xur wi xur wi al quswa yi nga xam ne moo gën sori mooy bi féete côté Makka dina ñëw incha allah léegi li nga xam ne loolu la ci alquran wax ci côté boobu ñu ne ko kon ñoom ñu ngi fii hum waa Quraysh wallahi wan nañ ko ci yàlla waraa hada al ñu ngi ci ginnaaw dun bi alladi tara bi nga gis bil udwati al qaswa ci xur ci côté bi nga xam ne mooy gu sori mooy gi gën a sori moo moo gën a sori Medina Makka la gën jege ñooy côté Makka lañ jóge yonent bi alayhi salaatu après dinañ la wax moom fan la wàcc insha allah mu ne nag wal al aqanqal mooy suuf soo xam ne dafa amaale ay xeer dal daldi eh, def benn jal bu rëy loolu lañ naan eh, lool mooy al aqanqal te lool mooy al léegi nag yonent bi alayhi salaatu ne leen fa qaala lahuma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nag ne leen kamil qawm waa léegi comme que wax nga leen wax ngeen ma lii ñoom ñaata lañu xaalaa ñaari booy yi di euh, Abu Yasaar ak Aslam euh, ñu ne ko kesiir ñu bari lañu yii Quraysh ñi ñu àndal moom ñu ñu bari lañu ñu bari bari lañu yonent mi alayhi salaatu xam ne bon mu jàll ci leneen allahu akbar mu ne leen maa iddatuhum léegi ndax ñoom xam nga dañoo bari rek mooy waxagu la exactement ñaata lañ mu ne leen waa léegi ñoom ñaata lañ ñaata maa iddatuhum lan mooy seenub lim ah booy nag ne laa nadri qaala laa nadri ah wax dëgg yàlla nag pour wax la nag ñaata lañu ñoom loolu nag ñun xamuñu ko de wax dëgg nag xamuñu ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen kam yanxaruuna kulla yawm ana ñaata géléem lañuy rendi bés bu ne ñaata géléem wax leen ma léegi nee ngeen ma ñu bari leen lan mooy seenub lim xamu ngeen ko léegi dama leen di laaj euh, ñaata ñaata géléem lañuy rendi lañuy loj bés bu ne boo yi ne ñu ne yawman tis'an wa yawman ashra ñu ne ñoom daal bon bés da nga leen di gis des fois ñu daal di rendi euh, bon euh, neuf neuf gëléem des fois jour jour bi ci tegu nga gis ñu rendi dix mooy ne ñoom daal entre neuf gëléem ak dix gëléem la rendi par bés allahu akbar yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alqawmu ma bayna tis'a ila alf allahu akbar yonent bi alayhi gis nga gaay Quraysh entre neuf cent ak mille lañu wallahi huwa as-saadiqu al-masduuq ñoom loolu lañu woon lañu woon mille mille lañu woon ndax waxoon nañ la début ba mille trois cents lañu woon mille trois cent et poussière waa banu zuhra dem seen yoon ànd ak al axnas ibn shariq wa kaana xalifan lahu ñu topp ko taalib ibn abi bi muy dem ay deux personnes trois lu yóbbaale nag ñim yóbbu bariwul mbooloo su ndaw mu dem yonent bi aleyhi salaatu ci li nga xamante ni moom lañuy rendi par bés ci la xame ni ah kon nag gaay entre neuf cent lañ ak mille summa qaala lahuma yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne leen nag ginnaaw bi ñu ko waxee lool lii c'est des informations tellement précieuses yoo xam ne boo ko xamee yow di nga xam nooy def di nga mën a faire en conséquence ndax Quraysh xam nga mooy ne di xeex ñoo xam ne yow xam nga seen nombre d'abord loolu lu am solo ndax des fois nit ñi dinañ sumb guerre boo xam ne ay fantasme rek la mooy dañuy jiiñ léeg-léeg nag ñu def ko tay ko ngir euh, euh, opinion publique bi ñu ñu nax leen comme nag ñu amoon 2003 ne Irak wala ay armes de destruction massive yu garaaw la am armée Saddam Hussein bi mooy xaw ma cinquième à puissance militaire bi moom xam nga yooyu yëpp ay kàcc la woon. léegi mooy ne bu ko defee gars yi naan population bi. kon kay ñoom jar nañoo jar nañoo songu ba ñoo dal suñu kaw loolu benn boo benn boo benn côté la mooy boo xam ne waa ji da koy def. xam na ne moom li muy wax du dëgg mais nag il faut mu pompe chiffres yi ne gars yi c'est une armée bu ko defee population bi ak tamit yeneen yi communauté internationale daal li leen jox aval yaa ah, wax nañ dëgg beneen bi nag am na yoo xam ne nag du ñoo ko tey mooy dañuy foog ne réellement que ne noon bi am na tel arme ak yi fekk réellement sax waa ji amul lool fekk réellement fa ñu ko teg jàpp ne kii moom c'est l'armée bi nga xam ne kenn comme Israël ni ñuy tuddee armée bi moom mooy armée bi nga xam ne kenn du ko kenn du ko nox kenn du ko gañe mais xam nga ne loolu du dëgg ndax ñoo Hezbollah rek gis nga ni mu demee kan moo mujj arrêté te dax dañ ne woon ba lañ fa jógee il faut ñu faagaagal leen ba dootuñ dese dara teewul pourtant l'armée bi nga xamante ne nii nee nag al moom kenn du ko gañe kenn du ko noot ñu mujj ko noot ba moom moo retiré wu daal di arrêté hostilité yi kon mooy ne loolu la mooy des fois nit ki wala arme bi dinañ jàpp wala jàpp noonam daal di pomper chiffres yi ci loo xam ne moom moo ko tey xam na ni du dëgg mais am na yoo xam nag da koy foog ndax amul ci ñoom information am nag information yu leer loolu rek presque gagné nga une partie de la guerre yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag ne bi mu xamee nombre bi léegi nag mooy mu jàll ak ñoom gën a pousser bi te gis nga yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ni mu laaje mooy ne ni mu laaje moo tax ma ne l'islam nanguwul ndax bu doon ne euh, méthode torture boobu da ko da ko da koy da koy euh, kii bàyyi mu jàll bu ñëwee loolu lay continuer mais da leen a wan ne amul njariñ ndax ñii ngeen di duma buñ leen waxee dëgg ngeen duma leen buñ leen waxee lu noo ngeen bàyyi leen kon kay loolu mooy lii du méthode seet leen beneen wax leen ak waa ji bàyyi leen ko bu taxaw libre bàyyi leen leen ñu taxaw ànd ak seen xel ngeen laaj leen Allahu akbar moo ay lislaam xaarul ay ay résolution xaw ma lan contre la torture non c'est au septième siècle au-delà même yonent yi fi mas a jaar yépp depuis maam aadam alayhi salaam alayhimu salaatu wassalaam dañuy bañ di torturer nit ci loo xamante ne ni après du ko jàll comme que yow c'est contre-productif ndax affaire bi c'est contre-productif ndax yow li nga bëgg rek ngay xaar ci waa bu ko waxee xayrun bu ko waxee sharrun gën duma ko léegi comme que xam na ne bon ñuy rey entre neuf giléem ak dix loolu mooy kon ñooñu entre neuf cent ak mille ndax neuf giléem ak dix giléem yooyu boo ko rendee loolu mën na mille mille personnes mën na leen a dundal waaw waaw summa qaala lahumaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag bëgg leen a continuer ñoom muy ba léegi bul fàtte Arid di Abu Yasaar ak Aslam di ghulaamu Bani al-Hajjaaj mu ne leen faman fiihim min ashraafi Qurayshin ne leen léegi wax leen ma ana kan moo nekk ci ñoom ci kilifaay Quraysh yi ana kan ci kilifaay Qurayshi yi dignitaire Qurayshi yi ñoo bokk ci armée bi lañ yónni yéen ñaar ngeen ngeen utal leen ndox fii te ngeen nañu ñoo nekk ci ginnaaw dun wi nga xam ne ñoo dox sama diggante ñoom ba gisuma leen xaalaa ñu ne ko ñu koy énumérer di ko égrener tour par tour Utba ibn Rabi'a wa akbar ñu ne ko kenn ngoog bokk na ci ñafane Utba di doomi Rabi'a muy Utba mi ñépp xam rek Utba ibn Rabi'a du ko ñuy présenter di fii kenn ngoog mu ne wa Shaybatu ibn Rabi'a ñu ne ko ak Shayba di doomi Rabi'a waaw ak kan wa abul bakhtari ibn hisham ak abul bakhtari ibn hisham abul bakhtari ko gis ah, moom bokkoon na ci ñi doxoon ba ñu dindi embargo ba abul baxtari bi ibn abul baxtari la du abul buxturi la abul bax bax baxtari euh, ñu ne ko kon keneen a bokk wa Hakim ibn Hizam ak Seydina Hakim ibn Hizam moom mu juna tuub Allahu akbar wa kaana aana idin min saadati Quraysh wa kuffaariha jamono ji nag ci kilifaay Quraysh yi la bokkoon ak ñi nga xamante ne nii ñooy yéefiru Quraysh yi ak kan mu ne wa Nawfal ibn Xuwaylid ak Nawfal wooyi na ko ah alayhi salaatu wassalaam keneen a ngoog de ca ña fa ne Nawfal ibn Xuwaylid ak kan wal Haaris ibn Aamir ibn Nawfal ak al Haaris ibn Aamir ibn Nawfal keneen nu mbokk di al Haaris ibn Aamir ibn Nawfal moom it ci ñi nekk fii ñëw ci kilifaay Quraysh yi ngir ci ginnaaw fii nii ci lañ ci la bokk ak kan ñu ne wa Tu'ayma ibn Adiy ibn Nawfal at-Tu'ayma ibn Adiy Allahu akbar Tu'ayma ibn Adiy ibn Nawfal ak kan wan-Nadr ibn al-Haaris ak an-Nadr ibn al-Haaris te moom wa kaana shaytaanan min shayaatiin Quraysh an-Nadr ibn al-Haaris foog naa fàttewuñu ko de mook ay Tu'ayma yii Tu'ayma ibn Adiy gisoon nañ ci ashaddu durran min al aada abu lahabi ñoom ñoom ñii ñoom ñii lépp lew ci la woon laa ilaha illa allah wan nadr ibn xaaris moom fàttali ko moo doon wër demoon iran jàng fa histoire ñoom isfandiyaar ak ñooñu bu ñëwee naan muhammad ginumaa rafet li nga xamante ne moom lay wax <laughs> Allahu akbar ak kan wa Zam'a ibn ak Zam'a ibn aswad di baayu kan Sawda bint Zam'a Allahu akbar yaay Sawda nekkoon soxnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat jamono yi comme niñ ko gisewoon ginnaaw yaa Xadiija moom lañ njëkk a maye moom la yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk denc waaye euh, moom mi ñëwoon na Badar ak kan ci kilifa yi mu ne wa abu ñu ne ñoom ñaar boo yooy ne wa Abu Jahl ibn ak nag le grand chef Abu Jahl ibn Hisham di Abul Hakam ibn Hisham waaw non Quraysh tey ñoom ñépp ñëw ak kan wa Umayya ibn Xalaf ak Umayya ibn Xalaf comme ni ñu ko gise moom Abu Jahl dina fexewam ñëw ah, Abu Safwan nee na duma fi génn de woy yow xanaa man damaa dof li ma dégg sama mbokk al-Yasribi bi wax ma duma dem mais Abu Jahl yéey na nopp bi yéey na nopp bi ba ni nga xamante ne nii ah ci lay koy toppe ne damay wut gëléem bu baax boo xam ne man daal bu nee nii rek ma dàq ko bu gaaw mu daldi di naani kaani <laughs> moom loolu la foogoon waaye mbir yi demewul noonu de ak kan mu ne wanu bay hun wa munabbihun ibn al ak nu bay ak munabbi ñoom ñaar ñépp di doomi ko ñuy wax alxajaaj ñoom ñépp ci lañu wa nubayyihun wa munabbih ñii ñooy ahlul baghi wal qazami gaa yii la woon ñu ngi ni ak kan ak seydinaa Suhayl ibn Amr ñu ne ko yonente bi aleyhi salaatu wasalaam wa Suhayl ibn Amr ak Suhayl ibn Amr moom mii mujj na tuub seydina Suhayl ibn Amr min maslamatil Fath eh, bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoo eh, tuub ci jamonoy fatxu Makka bi Suhayl eh, ibn Amr ha <laughs> mu way foofu lañu yem mu ne wa Amr ibn Abd Wudd ak Amr ibn Abd Wudd jàmbaar dëgg la woon ci jàmbaaru xare yi eh. <laughs> Amr ibn Abd Wudd dinañ ko gis insha allah ci eh, eh, al ahzaab ghazwatul ahzaab insha allah moom mii la Seydina Ali kooraa muy Amr ibn Abd Wudd ash mujrim al-kaafirul mal'un moom kooku la mooy Amr ibn Abd Wudd euh, léegi nag ñoom ñu pare kon ñooñu ñoo ñëw ci saadatu Quraysh ñoo xamante ne nii ci kilifaay Quraysh yi ñoo xamante ni nii euh, booy yi lim nañ leen xoolal buñ buñ jëlaatee nañ compter bon lii moom mooy Quraysh ci boppam kilifaay Quraysh yi ñi ngi ci déggul bariwu na ah. ay Abu Lahab nga fi déggul te Abu Lahab wax nañ la ngantam li tax ñëw ñenn ñi ñoom dañoo dee comme Mut'im ibn Adi al Mut'im ibn Adi moom bokku ci ndax Euh, moom dafa euh, fekk na dundatul mais frère am Tu'ayma ibn Adi mu ngi fi xoolal Utba ibn di frère Abul Bakhtari Hisham trois Hakim Hizam quatre Nawfal wal Harith ibn Nawfal six Adi Nawfal an-Nadr ibn al-Haaris huit Zam'a ibn al-Aswad neuf Abu Jahl ibn Hisham dix Umayya ibn Xalaf onze Nubayh ak Munabbih ibn al-Hajjaj onze douze treize wa Suhayl ibn Amr quatorze Amr ibn Abd Wudd quinze gaa yi gis nga gaa yi oh, Quraysh génn na moo tax bi gone waxee lool qaala fa aqbala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala nnaas yonent bi alayhi daldi e, jóge fi newoon bi muy laaj gone yi ñëw jub si mbooloom saxaaba yi fi ñu toog fi ñu nekk mu ne leen haadihi makkatu haadihi makkatu qad alqat ilaykum aflaaza kabidiha mu ne leen a ah, màkkaa ngoog màkkaa ngoog de qad alqat dëgg-dëgg sànni nañu ëndil nañ leen aflaaza kabidiha mooy gis nga liñ naan seenu res li gën a seenu res lañ leen indil ta ku wax nit peuple mooy leur cœur lañ leen indi mooy amul kenn ci ashraafu Quraysh yi li nga xam ne moo tax ñuy wax Quraysh du dul ne kon ñu ngi fii ci ginnaaw fii ngir jàmbaarloo gi Allahu akbar ah bi nga xamante ne nag kon loolu la kii def nu mu tudd euh, euh, euh, histoire bi nga xam ni mooy yónni gim leen yónni bi mu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne tekki ne hada masra'u fulan yada'u yadahu ala al ardi hahuna wa mu naan moom aleyhi salaatu wassalaam ci xadiis bi wax nañ la ñun xadiisu lii ak biñ jóge nii mooy xadiisu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi waaye même xadiis bi même xadiis bi bu imaam Muslim bi raxmatullaahi aleyhi moom da cee yokk lii ñu wax léegi ndax ginnaaw bi nga xam ne moom imaam muslim waxoon nañ la bokk na ci ñu ko solo mais mais ci lu gën a tënk moom ginnaaw bi nga xamante ne moom dafa gën a dugg ci détail tuuti tamit même bu dee dafa tënk ci yenn bi ñuy duma gone yooyu euh, dane ci riwaa imaam muslim bi ma na ko noonu imaam ahmad tamit daal dina koy solo ñu ne waa Quraysh ci riwaay bi in fantalaqu hatta nazalu badran mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di continuer wax naa la ne dinaa la wax moom fan la wàccoon insha allah ban côté la wàccoon moom aleyhi salaatu wasalaam ndax comme te yooyu yépp alxuraan wax na ko insha allah dinañ ci ñëw di wax aaya yi par yenn yenn am na yuñ ci waxoon ci bii passé walla ci jotaay bee passé dinañ ci ñëwaat bu ci nekk jamono jum xewe comme ça bu fin bi buñ defee tafsiru suuratul anfal insha mu gën a leer e, kon ci riwaaye imaam ahmad bi ak imaam muslim ibnul hajjaaj rahmatullahi alayhima ñu ne kon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam continuer xatta nazalu badran bi ñu wàccee badar mu ne wa waradat aleyhim rawaaya qurayshin wa fihim gulaamun aswad li bani lxajjaaj fa axaduuh nee na bi ñu demee foofu badr bi ñu agsee badr ñu gis gis nga riwaaya bi xaw na wuute tuuti ak riwaaya imaam ibn isxaaq bi nee na ñu fekk fa jàpp fa Quraysh daal di yónni ñoo xam ne ñoo leen di utal ndox ñu jàpp fa bokk na ci ñooñu doon leen utal ndox benn booy boo xam ne euh, benn jaam bu noir la woon li banil xajaaj bokkoon ci banil xajaaj kooku mooy kan mais imaam ibn Sa'd tuddal nañu turam muy Abu Yasaar ak Arid mais abu ya aslam boog aslam na naan arid abu yasaar aslam ghulaamu banil xajjaaj aslam boobu la ñu daal di leen ñu daal di koy jàpp fa axaduuhu ñu téye ko saxaaba radiyallahu daal di leen daal di jàpp waa mu ne wa kaana asxaabu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yasaluunahu ñu ko laaj ci abu sufyaan nga xam ne ñoom la àndal fa yaquulu maa lii ilmun bi sufyaan ne leen gone gi buñ koo duma mu ne leen non buñ koy laaj mu ne non maa li man aw ma benn xam-xam xaw ma dara aw ma benn information bu jëm ci Abu Sufyan walakin waaye li ma leen di wax man aslam di ghulaam bani al-Hajjaj mooy walakin hada Abu Jahl ibn Hisham wa Utba ibn Rabi'a wa Umayya ibn Khalaf booy yi nag booy bi naan leen man xaw ma aw ma benn information ci Abu Sufyan waaye li ma leen di wax mooy hada gis nga fii ci ginnaaw fii Abu Jahlin fala Abu Jahlin mu ngi fii fu soriwul ibn Hishamin beneen saada min saadati Quraysh di Utba ibn Rabi'a wa Umayya ibn Khalaf ak Umayya di doomi Khalaf xallafahum Allah ala ala naar fa ida qaala daalika darabuhu bu waxee lool nag mais Abu Jahl nag Utba ñoom ñu duma ko xaala biñ buñ ko dóoree nag fa ida darabuhu xaala naa mu ne leen kon nag ah mais kon Abu Sufyaan laa ndax ana uxbirukum hada Abu Sufyaan voilà léegi dangeen a bëgg ma léegi Abu Sufyaan moo ne fii bu ñu ko laajaatee bàyyi dóor yi moo xam loolu maa bi abi sufyan walakin hada abu jahlin wa utba wa shayba wa umayya yonent bi aleyhi salaatu wasalaam nag bi nga xamante ni fa lamma raa dhalika saraf bi mu paree fekk wa rasulullahi qaaimun yusalli da doon julli mu pare ne leen walladi nafsi bi yadi innakum la tadribunahu ida sadaq wa taraktumunahu ida kadab wa taraktumunahu ida yéen daal moom bu leen waxee dëgg ngeen duma ko bu leen fenee ngeen bàyyi ko xaala yonent bi alayhi salaatu wasalaam gis nañ ni da leen laaj na gone yi léegi ci xadiis bii nag bu imaam muslim bi imaam ahmad bi rahmatullah ci la ne hada masra'u fulaan yada'u yadahu ala al ardi haahuna wa haahuna naan fii di jël mu ne yadau yadahu bi e, e, teg loxoom naan fii moom alayhi salaatu wasalaam fii la la Abu Jahl di tëdd fii la Umayya ibn Xalaf di tëdd fii la Nubayy di tëdd mooy fii lañ leen di rey di teg famaa amaata ahaduhum an mawdi'i yadi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam amul kenn ci ñoom ñooñu mu ne ku nekk mu ne fii ngay tëdd fii ngay dee fii amul kenn ku jaas ku koo xam ne deewul lu dul dee na fi nga xam ne amul kenn ku génn trait bi yonent bi fii lay dee foofu la dee allahu akbar est-ce que dañoo soxla loolu ngir xam ne huwa saadiq wallahi soxlawul loolu moom soxlawu mooy ki nga xam ne aajowul preuve allahu akbar waaye lu mu wax ndax wamaa yantiqu anil hawa du waxantu déedéet in huwa illaa wahyun yuha yuha ni mu ko waxe ku nekk fa la nërmeelu fa allahu akbar kon loolu moo xew ci waa Quraysh ñoom kon gis nañ ne ñoom biñ ñëwee fan lañ nekk dañoo nekk al udwatul quswa bu nga xam ne mooy bi gën a sori mooy côté bi nga xam ne euh, mooy côté ci xur wi fi gën sori mooy fi gën a jege Makka te gën a sori Medina kantaa yonent bi nag aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi aleyhi tuddoon nañu tamit waa Quraysh tamit fi ñu wàcc ne wa madat qurayshun xatta nazalu bil udwati al quswa min al waadi xalfa al aqanqal wa batnu al waadi wa huwa yalayl bayna badrin wa bayna al aqanqali kasiibu al kasiibu alladi xalfahu quraysh wal qalibu bi badrin fi al udwati dunya min batni yalayl ila al madina mu ne quraysh ñoom mooy fa lañ ñëwoon laata ñuy dañu continuer mooy bi Abu Sufyaan ne dinañ dem Badr bu ko defee dina Abu Jahl ñu daal di fay passer trois fan ray fa géléem yi servir ñu servir ñu fa sàngara si euh, chanteuse yi woykat yi daal di ñuy wayal ñu continuer bi ñu jógee foofu dañu continuer ba wàcc al-udwatul quswa ci xuru Badr ci ginnaaw al-aqanqal di kasib boobu du jun bu rëy boobu ci xuru yalay li foofu batnul waadi ci xuru ci biir xuru Badr entre Badr wa bayna al-Aqanqal al-Kasib alladhi xalfahu entre ñoom ñoom agsiwuñ Badr exactement mais dañu ñëw ba jege ko ñu daal di teg euh, daal di camper foofu ci lañ yónnee booy yi euh, ñoom Aslam ak euh, Abu Arid ak Arid bokk Abu Yasar léegi yonent bi nag aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq raxmatullah aley di ñu nettali ñoom nan lañu def ak fan lañu wàcc moom aleyhi salaatu wassalaam kom euh, niñ ko waxe woon sànq ne dinañ leen wax insha allah fan la wàcc moom aleyhi salaatu wassalaam euh, mu ne moom aleyhi salaatu wassalaam bi mu agsee dafa wàcc bil udwati dunya ci fi nga xamante ne nii mooy fi gën a ci côté Badr xur wi fi gën a Euh, euh, euh, Médina mooy ak dunyaa bi gën a jege te foofu nag fa la teen yi newoon ndoxi Badar teen yi ngay dégg Badar foofu la newoon Allahu moo tax mu ne fa xaraja moom imaam Ibn mu ne fa xaraja Rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam yubaadiruhum ila almaai xatta ida jaa adna maain min badrin nazala bi léegi comme que yëg na loolu moom aleyhi salaatu wasalaam ah mu daldi njëkkante mooy ne gis nañu booy yi jàpp nañ leen ah, ba am nañ ci information que ne Quraysh sorewul mu nga ca gannaaw gis nga kii bii ngay gis ca gannaaw lañ ne léegi nag te boo comme que accès bu ñu woon ci Badr ci digg ci ci biir yonent mi aleyhi salaatu wassalaam mu génn yubaadiruhum ilal maa ngir nag fexe njëkk leen ci fi fi ndox yi nekk foofu Badr ndax nag ndox moom ku ci teg loxoom ci jamonoy xeex mooy moo la ndax yow du toute façon di nga soxla naan non seulement yow mais say gëléem ak say homme say troupe lan la ñuy naane lan ngay wëgg sa gëléem yi ak sa fas yeeg yooyu nooy def yow lan ngay gi sa bopp looy naan yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme que am na information boobu te Quraysh yi yónni nañu ay booy bañ jàppale kon mooy après li ñuy def dañuy fexe buñ yàggee gisuñ leen bon dinañ am ñeneen ñu dem léegi nag mu fexe nag ñoom ngir occuper les puits de Badr que ndox yi foofu yi mu occuper ko moo mu ne fa xaraja rasulullah yonent mi aleyhi salaatu wassalaam daal di génn yubaadiruhum ilal ma ngir njëkkanteeg ñoom euh, fi nga xamante ne ni fala ndox ma ne mu ne xatta ida jaa adna ma in min badrin nazala bi ba ni muy agsee ci fi nga xam ne mooy fi gën jege ndox mi teen bi gën jege foofu ci Badr mu daldi fay wàcc euh, wàcc gi nag mu wàcc ci al-udwatu dunya waa Quraysh ñoom wàcc bil udwati alquswa moom la alquraan di wax ci suuratul anfaal suñu boroom di wax naan baada a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim id antum bil udwati ad wa hum bil udwati alquswa war rakbu asfala minkum walaw tawaacadtum laxtalaftum fi lmiicaad walaakin liyaqdiya allahu amran kaana mafcuula liyahlika man halaka can bayyina wa yaxyaa man xayya can bayyina wa inna allaha la samiicun caliim suñu boroom di nettali ci alquraan ci suuratul anfaal fii ñu toll nii muy ñaari armée yi ñii ñëw nañu di waa Quraysh comme ni imaam Ibn Isxaaq wax ne wa madat Qurayshun hatta nazalu bil udwati ne Quraysh daldi continuer wëy ci doxam marcham ba agsi wàcc fi nga xam ne mooy al udwatu al di ci côté bi nga xam ne moo féete côté ci foofu na le laata ngay agsi Badar côté bi gën a sori Médina te gën a jege mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam kanta moom mu wàcc bil udwati dunya loolu nag la alxuraan di daal di nettali mu ne id fàttalikul yow alayhi salaatu waaye fàttaliku leen yéen jullit ñi id bi nga xamante ni ci ngeen nekk bil udwati ci côté gi nga xam ne foofale mooy bi gën a jege euh, côté xur ci wàllu xur wi nga xamante ni nii moo gën a jege madinatul munawwara ala saakiniya afdalu salaatu wassalaam wahum te ñoom kuffaaru qurayshin yi bil udwatil quswa ñu ngi ci beneen côté bi nga xamante ne moo gën a sori Medina te gën a jege Makka war rakbu asfala minkum te nag njëgg ma taxoon ngeen génn di Abu Sufyaan njëgg mu mooy al rakbu asfala minkum ñoom ñu ngi ci seen suuf mooy dépassé nañ foofu ba nag jubali fi nga xam ne mooy Makka ndax tafes lañ jaar war rakbu muy caravane Abu Sufyaan bi moom di iru Qurayshin ak alal ja nga xamante ne moom la yépp asfala minkum mooy moom jaar na ca tafes fekk na yéen ñoom jóge nañ côté boobu ngeen nekk yéen jullit yi ngeen nekk ci quswatu dunya ñoom bil udwati dunya bokk euh, kuffaar yi abu jahl nag ñi mu àndal nekk bil udwati al quswa war rakbu asfala minkum te abu jahl abu sufyaan bokk njëgg moom yoroon ñoom départ nañu féete nañ leen ñoom ñu nga ca côté tafes dem nañu suñu boroom nag ne walaw tawaa'adtum laxtalaftum fil mi'aad walakin li yaqdiya allahu amran kaana maf'uula te gis nga walaw tawaa'adtum li yàlla def dajale nii fexe ba dajale leen ci loo xamante ne ni amul amul joxe rendez-vous mooy du xeex boo xam ne Quraysh dañ ne yonent mi alayhi salaatu salaam jox nañ la rendez-vous Badr nañ fa daje xeex yonent mi alayhi salaatu salaam it waxu ko lool waxu leen ko lool waxul waa Quraysh lool waaye buur yàlla mi nga xam ne huwa aalimul ghaybi wa shahaada te mooy ki nga xamante ni mooy natt mbir yi alqaadir mooy kiy dogal te moo man lépp noom ñépp di nos lépp moom moo nos def ba nga xam ne yonente mi alei saatu salaam génnoon ngir am njëgg far dajeeg al ir dajeeg an nafir di xeex xeex nag am Quraysh yi ñoom fooguñ ne woon ne xeex dina am génn nañu gaa ñoom pour ñoom bu ñu demee non seulement seen yoon bu leen yonent bi alayhi salaatu wasalaam dégg tax na ñu dëpp wala ñu bàyyi li doon def daldi génn waaye yooyu yépp amul kenn ku ñu joxante rendez-vous waaye suñu boroom moom mooy ki nga xam ne mooy aju dogal bi moo tax mu ne walaw tawaattum te gis nga bu ngeen joxante woon rendez ngir joxe fenn ngir xeex laxtalaftum fil mi'ad waat naa ne man boroom bi di ngeen juuyoo ci rendez-vous mooy di ngeen ci juuyoo kenn di ngeen jekki bon dara xew ba tax fa ngeen daje du ngeen fa daje wala ñiy ñëw ñee duñ ñëw buur yàlla nag tey nag la dogaloon qaddarallah an takuna al harb al ula bayna al islam wa shirki bi Badr buur yàlla moo dogal ci azal këne xeex bu njëkk bi nga xam ne corps à diggante l'islam ak shirk ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasallam Badr la yam moo tax mu ne walaw tawaadtum bu doon yéen yéen ko defaral di joxantey rendez-vous waat naa ne laxtalaftum fil mi'an walakin waaye li am ba des li tax lii am te sans rendez-vous li yaqdiya allahu amran kaana maf'ula ngir buur yàlla daldi wëyal mbir moo xamante ni nii de toute façon day am moom dogaloon na ko que léegi lenn rek a def mooy exécution dogal boobu mu xew ci réalité bi rek te sax bu ko yàlla dogalee rek mooy rayal na léegi nag mu nekk loo xam ne nit ñi dañ koy gis muy laale bi am na li yaqdi allahu amran kaana maf'ula buur yàlla na nag li dama ko li yahlika ñaari kuréel yooyu daje li yahlika ngir mu alku man halaka an bayyina ngir ñi nga xam ne dañoo kéefër yéefër gu leer naññ ñoom seen kéefër goog ñu daldi alku ci lu leer naññ mooy dañoo weddi yàlla daldi wommat seen bopp jóge dëkk ba sori di baradullahil haram dëkkul yàlla bu mu ormal bi di makkatal mukarrama ñu weddi fa yàlla ñu naan biir ñu wommat seen bopp ba fii ngir di xeex si kan ashrafu xalqillah ki gën a tedd ci li yàlla bind ngir xeex ak moom tax ñu ñëw fi yàlla ne nag de dama leen a fi li yahlika ngir nag mu alku ak kooku kéefër googu waa ju yéefër googu muy waa Quraysh ku ci dee fii rek nga xam ne am bayyina yow li nga dee dafa leer nañ mooy kooku soxlawul ëllëg ñu naan kii bon à preuve yi wane ne moom yéefër la safara la jëm non moom moo wanee boppam lool ndax moo wommat boppam ñëw weddi yàlla ñoo am déet mu ne day xeex yàlla gën a bëgg ci kaw suuf ak ci asamaanee ci mbindeef yi Allahu akbar mu ne wa Yaxya dund gëm yàlla képp koo xamante ni nii xayyaan bayya ndax liimaan loolu mooy ak dund kéefër nag mooy ak dee Allahu akbar ñoom ñu daal dund génn ginnaaw bi ñu génnee ci kéeféer ñu daal dund ci bayyina wa inna allaha te dëgg-dëgg buur yàlla nag la sami'un alim aji déggaakoon la alim aji xamaakoon la allahu akbar loolu la suñu boroom wàcce ci li nga xamante ne mooy fii nii ñu yem ci wàllu fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam wàcc ak li al-udwatu dunya da foofu dinañ ci gën ñëw insha allah